baabu fadli siwaaki wa xisaalil fitra ñu ne woon ci ñetti xadis yu mujj di wax ci wàllu li làmboog fitra xadis bi ci jiitu woon mu woon xadis mille deux cent trois mu ne woon wa an abi hurayrata mu ngi doon jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu an mu ngi jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne li nga xam ne mooy ni boroom bi naka jekk tëgge yonentam yi alayhi salatu wasalam tegoon leen ci seen sunna bi nga xam ne ci seen apparence li nga xamante ne moo doon seen hygiène euh, corporelle niñ ci doon nekkee yi nga xam ne dañ ko doon sàmmonteel mu ne yooyu juróom la wala mu ne aw walla boo xamsun juróom minal fitra ci fitra la bokk bi ci njëkkoon mu ne alxitaanu mooy xarafal wal istihdaadu mooy wat karaw naq wa taqlimul azfar lelli karaw mooy lelli ay we ñeenteel bi wanat ful ibit mooy daal di buddi karaw poqataan wa qassu shaari bi ak li nga xam ne mooy dagg wat wala wàññi li nga xam ne mooy ay naanu ay moustache mu ne muttafaqun alayhi hadis boobu al imaamu al Buxaari na ko noon al imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo al imaam ci suuf mu noon al istihdaadu xalqul aana ne istihdaad kaddu googu nga dégg ci hadis bi mooy wat gi nga xam ne moom la ñuy wat naq mu ne wa huwa mooy xalqu sha'r mooy wat gi ngay wat karaw alladi bi nga xam ne xawlal farji moo nekk moo wër pëy bi léegi ginnaaw gi al imam tegoon ci xadis bi ci tegu mu doon xadis mille deux cent quatre mu ne woon wa an aisha ta mu ngi doon jële ci sayyidatu aisha radiyallahu anha annaha qaalat mu ne nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neewoon na ashrun min al fitra ashrun fukka ngi min alfitra dafa bokk ni borom bi naka jekk tëgge yonentam yi alayhim salatu wassalam mu ne bi ci njëkk qassu shaari bi mooy li nga xamante ne wàññi walla wat li nga xam ne mooy moustache wala ay naanu beneen bi wa infa'ul lihya ñaareel bi mooy bàyyi sikkim mu sëq uskarawu sikkim was ak li nga xam ne mooy socc wastinshaqul ma ak sarax ndeku wa qassul azfar ak lel li nga xam ne mooy weyi wa ghaslul barajim mooy li nga xamante ne al imam mu ne al barajim bil ba'il muwahhadati wal jim wa hiya uqadul asabi'i mooy fi articulation yi nekk fi ñuy lemoo yu loxo yi foofee mooy barajim yi daal di koy raxas juróom-ñaareel bi wa natful ibt ak buddi karaw foqataan juróom-ñetteel bi wa halqul aana mooy mooy istihdaad bële rek ci hadis bële mooy wat li nga xam ne mooy karawu naq wa intiqaasul ma ak li nga xam ne mooy tuutal ndox wala raawi bi tu ko neneen mooy boo demee ja wanag wa la ngay seet seetlu ngir dox ma ngay utiliser mu ne qaala raawi ki nga xam ne de moo solo bi nee na wa wa nasiitu al-aashira man de fàtte naa fukkeel ba illaa lulul an takuna mu nekk al-madmada li nga xamante ne mooy gallax ndeku mu ne qaala Waki' wa huwa ahadu ruwaatihi mu ne al-imaam Waki' nee na bokk ci ñi nga xamante ne ñoo solo. xadis bi rahmatullah alayhim mu ne intiqaasul ma baat boobu nga dégg ci xadis muy intiqaasul ma yaani li nga xam ne loolu lay tekki liñ ci jublu mooy euh, al istinja mooy boo demee ca wanag wa daal di seetlu ak ndox mi mu ne rawaahu xadis bi soloo na ko muslim muslim ibn al hajjaj ginnaaw ba waxee baraa jim tegoon na ci wa i'faa'ul lihya ma'naahu laa yaqussu minha shay'a mu ne kanta i'faa'ul lihya kaddu googee li muy tekk mooy nit ki bañ cee dagg dara léegi mu tegoon ci xadis bu mujj bi mu doon xadis mille deux cent cinq mu ne woon wa an ibni umara mu ngi doon jële ci doomi umar ji radiyallahu anhuma an innabii di jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal mu ne nee na ahfu shawarib mu ne ahfu ash-shawarib dagg leen li nga xamante ne ñenn ñi firee ko wat ñenn ñi firee ko wàññi ash-shawariba mooy naanu yi mooy moustache yi moustache yi wa a'fu liha te ngeen bàyyi seen sikki mi mu sëq mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamul Buxaari na ko noon al imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaji al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullah alayhima bokk nañu ko solo léegi nag euh, boo fàttalikoo fay ñu ngi woon ci di gis xisaalul fitra yi jiitoon nañu gisoon alxitaan bi nga xam ne xadiis sayna Abu Hurayra bi noonu lañ ko rangalee moom la ñuy topp bam jeex après ñu jël yeneen yi nga xam ne ci xadiis sayyidatu Aisha bi la ñëw te ñëwul fee ak yeneen yoo xam ne feeñ na feneen comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi daal di woon dajale nekk moom quinze da ci gis yoo xam ne dafa tuddul ci lu leer ne fitra lii la voilà sinon waxoon na la am na yeneen yoo xam ne mina sunnati tudd ay mbir yoo xamante ne nii yooyu boo ko ci boolee day gën a bari voilà mais yim tuddoon fitra kese lañu ne woon nañ leen gis insha allah jiitu woon na kon ñu gisoon alxitaanu di xarafal di circoncision di njongal am njong walla li nga xam ne mooy ak téegal waaye gisoon nañ ginnaaw gi al istihdaad bi ci tegoon mooy wat karawu naq léegi bii jataay bii ñu génn ñu gisoon ñetteel bi ah, fukk juróom lañu ñu ngi ci ñett lañ gisoon ñetteel bi muy taqlimul adfar mu nekkoon lelliwe loolu lañ gisoon eh, xanaa ngir leeral benn affaire eh, ci suñu jotaay bi ñu génn hadis boobu nga xam ne moom la al bay al Bayhaqi rahmatullah alayhi daal di woon solo mooy bi ñuy jeexal yaa ngi dégg ñu naan eh, boroom xam-xam yi parce ci ñoom ñoo xam ne mooy li ñu sopp mooy boo daggee yi nga suul ko premièrement dañu ne mbir la ab fir la ci doomu aadama ci doomu aadama bi la jóge voilà te gisoon nañ ci laaj yooyu nga xam ne Muhanna moom la doon laaj imaam Ahmad mu ne damaa laaj imaam Ahmad rahmatullah alayhi e, ci e, karaw ak weyi ndax dañ koy suur wala dañ koy sànni mu ne na ko nañ ko suul mu ne ko ndax jotala na ci dara mu ne ah ibnu Umar de da ko doon suul kaana kaana ibnu Umar yadfinu mu ne ta waruwiya te soloo nañ an nabi sallallahu alayhi amara bi dafni sha'ri wal azfar wa qala ya la yatala'abu bihi saxaratu bani adam ne leen ah digaloon na yeneen tibay saasaam bu ñu watoo ñu suul karaw gi wala euh, bu ñu daggee suñuy weñu suul ko ne bu leen leen fowe ñi nga xam ne ñooy jabarkatu doomu aadama yi hadis boobu euh, lenn la mooy hadis boobu bu dee nag ci wàllu càllale desul dese naa dëgër voilà du hadis boo xam ne bu wér la euh, al imaam at-Tabarani daal dina koy solo ci al-Kabir. waaye naka noonu al-Mu'jam al-Kabir waaye al-imaam al-Bayhaqi comme niñ la ko waxoon ci ash-Shu'ab imaam al-Bayhaqi ji boppam bi mu ko solo dane eh, hadis bi hada isnaadun da'if voilà dane lii moom càll la boo xam ne eh, dafa wéradi mu ne wa ruwiya min awjuhin kull min kulliha da'ifa mu ne nag solo nañ hadis bi ci yeneeni wàll mais yépp dañoo wéradi waaw kon nag mu ngi noonee kon loolu mooy saxul waaye ku ko gis ne ah en doxe loo xam ne saxul na euh, xadis bu saxul bu dëgërul moo ma gënal doxe xalaat nit ñéeg yooyu loolu yëpp comme ni nga xam ne loolu mooy <laughs> boo xam ne mooy faiblesse gi rëyul noonu voilà te yoon yu bari yi bon man nga ne boo naa ci jàpp rek moo tane loolu nit koo wax comme ni nga xam noonu la newee ci euh, usulu madhab al imaamu ahmad ibnu muhammad mooy moom ci boppam xam ne ne affaire bi wérul moo tax mu ne waruya mu ne waaye ibnu umar moom nee na kaana ibnu umar loolu dafa dogu ne ibnu umar moom da ko doon def radiyallahu anhu da koom koom ay al asari te loo xamante ne nii eh, am ci loo xam ne ab saxaaba doon na ko def moo gën lam ci loo xamante ne keneen na ko doon def wallahu taala alam kon eh, léegi nag eh, ñu ñëw ci beneen bi hmm? muy kon imam Seydina Abu Hurayra xadiisam bi la ñuy ba pare ba juróom yi jeex alhamdulillah mu ne woon moom Seydina Abu Hurayra comme niñ ko waxee sànq mi taal al fitratu xams aw xamsun min al fitra ah fitra la juróom la wala juróom ci fitra la bokk léegi nag mu tàmbali woon alxitaanu romb na al istihdaadu romb na taqlimul alfaar romb na tey wa natful ibit waaw wa natful ibit okay al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mu ne qawluhu natful ibt mu ne fi riwayatil kushmayhani al abat waaw bi sighatil jama' mu ne ah, bu dee ne ci riwaaya yiñ solo imaamul Buxaari yi ay riwayat la yoo xam ne boroom xam-xam yoo xam nañ ko jële ci moom yu wute mu ne boo demee ci li nga xam ne al kushmayhani rahimahullah noonu la solowee sahih bi moom foofu au lieu de natful ibti natful abaat mooy da ko def pluriel da ko bari la waxul buddi poqataan waaye buddi ay poqataan mooy karawi poqataan la la bëgg a wax waaw mu ne wal ibtu bi kasril hamzati al muwahhada wa sukuniha wa hiya al mu ne mooy eh, hamza bi nga dañ koy kasra ba pare tomb bi nga baa bi nga xam ne moom benn tomb lay am nga sukkoon ko al ibt ah. mu ne loolu moo gën a siiw mu ne wa sawabahu al-Jawaliqi mu ne al-imam al-Jawaliqi dëgëral na loole mu ne wa huwa yuzakkar wa yu'annas ibut nag ibut mën na nekk góor mën nañ ko góoral mën nañ ko jigéenal muñ ne wa ta'abbata shay'a mu ne wada'ahu tahta ibtihi mu ne nit ki bu ne ta'abbata bu arab bi ne ah di di ta'abbatal eh, eh, ad-dirham par exemple <laughs> mooy jël na dërëm bi daal di koy dugal ci suufu poqataanam ngir nëbbu ko waaw kon nag mu ngi noonee léegi nag mu des ginnaaw lii waa lan mooy àtteey buddi euh, kii euh, nu mu euh, karaw poqataan parce que xam nga waxoon nañ la waxu al imaam Ibn al Arabi bi mu waxoon moo tax en juróom yii nii yëpp ñu fi liñ biñ tàmbalee ba léegi <laughs> alfitranu xat alxitaanu ah xarafal al istihdaadu taqlimul adfaari ah ba natful ibiti bi ñu nekk imaam ku mel ni Ibn al Arabi al Maliki daa jàpp ne yëpp farata la waxoon nañ la li waxoon waaw waxoon nañ la bi nga xam ne loolu mu ngi ko waxoon bi muy shara al Muwatta muy Muwatta imaamu Hakim Malik rahimahullah waxoon nañ la dane woon walladhi indi anna al xisaal al xams al madkuura fi hadha al hadith kull kullaha waaw waajiba fa inna almara law tarakaha lam tabqa suratuhu ala surati al aadamiyin fa kayfa min jumlati al muslimin <laughs> moom dane imam al imam ibn al arabi moo yii la borom xam-xam yi dëppoo nañ ne lii la mais mooy boobu dañoo waxoon nañ la waxu imam ibn al arabi ne moom juróom yëpp daa jàpp ne farata ay istihdaad waxoon nañ la euh, kii nu mu tudd euh, xal xalqul aan ak tamit dagg we xam ñu la noonu naan la fi muy nekkee fi ko ñenn ñi ne farata la mooy bu dee daa ñëw ba euh, weyi saleté yu bari nekk ci ba pare mu yenu ay najaasaat yoo xamante ne nii en plus gis nga ñenn ñi ne bu boobaa waa ji bu dee moo ko tey manoon moo bàyyi ko noonu moom juleem du baax voilà gis nga ñaari waj yi amoon ci Shafi'i yi rahmatullah ñenn ñi ne dañ du baax al imaam al mutawalli ne kooku moom juleem du wér al mut al imaam al Ghazali rahmatullah alayhi ne loolu dañ koy jéggale gis nga lool ak tamit bi nga xam ne day ñëw ba ci loraate di lor boppam di ci lor nit ñi ndax laa darara wala diraar mais loolu euh, foog naa bon c'était pas à préciser mais jar na ko mooy waxoon nañ la avant lool que ne al imaam Ibn al Arabi al Maliki moom daa jàpp ne yoo yiñ ci tudd yi yëpp farata la waaw parce que fan la ko teg mu ne parce que man daal walladi indi man daal li ne man. Ibn al-Arabi al-Maliki Abu Bakr mooy ne ma ne gis nga juróom yi ñu tudd fii ci hadith Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu yeneen saa sam tudd lépp dafa war nit ki nit ki nit ki nit ki def ko dafa war ndax fa innal mar'a ndax nit ki bu ko bàyyi woon doonul deseeti dara ci loo xam ne lu koy melale euh, meloy doomu aadama yi dañ jaay àll bu boobaa te léegi yow bu dee meloy doom doomu aadama yi d'une manière générale yi nga xam ne sax euh, mooy nit rek lan ngay xalaat nag fa kayfa min jumlatil muslimin kon nan lay yare dara du def ci moom ci li nga xamante ne mooy li wane ne ci dulli la ci boolam ci li ñu la bokk waaw même bu dee ne al imaam Abu Shama rahmatullah alayhi dane imaam Ibn al-Arabi loolu mu wax moom tegul waaw parce que lépp loo xamante ne nii waaw bi mu ne bi anna al ashyaa allati maqsuduha matlubun li tahsin li tahsin al xalq wa hiya an-nadaafa laa tuhta laa tahtaaju amri amri ijaabin lish-shaari'i fiihaa bi dawaa'i al fa mujarradu nadmi ilayhi kaaf voilà <laughs> moom mu ne Abu Shaama di sëriñ imaam nawawi bi rahmatullah alayhi mu ne non imaam Ibn al-Arabi moom muy wax ndax moo xamante ne liñ ci jublu mooy sàkku gën rafetal mbindum doomu aadama gin koo matal loolu ta mooy ak loo xam ne day gën a tax nga gën a tegu ci ket waaw mu ne loolu soxlawul li nga xamante ne am mbir moo xam ne digle boo xam ne day ñëw di farata naan ay wa def leen farata buy tukkee ci ashari'u di yonent bari saa saam eh, di jottali boroom loolu lan lañ ciy doyloo mu ne dañ ciy doyooloo rek bakkan yi ci boppam ñoo nangu ñoo nanguwul yenn salte yi bakkanu doomu aadama bu normal soxla yenn kii yi da koy gêner sax du ko man waaw bu toogee yenn wewam yi di guddi yenn guddi bu dee normal na laa wax de bu normalul rek beneen affaire la loolu la lay wax <laughs> mu ne lool bu boobaa nag fa mujarradu nat bi yem ci euh, soppaloo ko nit ñi di leen ci ñaax te tamit di leen ko soppaloo rek day doy waaw kon lii àtteem mooy lan natful ibiti kon boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu no sunnal li ëpp jamaahirul ulama ba sax ñenn ñi ne loolu dañ cee dëppoo ñoom ñépp waaye waxu imaam ibn al arabi bii daal al maliki mooy xaw a gëllëgoo sa affaire boobee kene ah moom de jàppoon na ni lii moom farata la ñeneen ñëpp dañ ne sunna la wallahu taala alam léegi nag <laughs> mu des ginnaaw bi ñu xamee atteem ah kon sunna la buddi poqataan nat fa la wax de nat nat fu mooy buddi waaw mooy ak buddi waa léegi buddi karaw poqataan ñu ne la waaw oy ah loolu boo ko miinul nag naan daa metti waaye loolu la léegi xoolal al imaam al al xaafiz ibn Hajar li mu wax wala balaa moom nañ xool al imaam al xaafiz al Iraaqi rahmatullah alayhi di sëriñam mu ne wa yata'adda ah asla sunnati bi izaalatihi bi ayyi wajhin kaana min al xalq wal qas wan nawra al imaam al xaafiz iraaqi rahimahullah mu ne nit ki dina joote dina joxe dina joxe cosaanu sunna si nga xam ne moom la yonent bi saa saam euh, wax ne ci sunnaay yonent yàlla yu saa saam seen fitra la yoon mooy buddi karaw poqataan mu ne ci dindi karaw googee bi ay wajin ci bépp wàll benn bépp wàll rek kaana bu mu nekk min xalqin moo xam waa ji da koo wat nit ki wal qas wala boog da koo wàññi. uta ab ab ciseau wala yoo xamante ne loolu la koy dagg mooy dagg yoo xamante ne nii dina am lu des voilà wan nawra wala nawra gi nga xam ne moom lañ doon wax kii épilatoire yooyu kayit yooyu nga xam da nga koy jël teg ko ci xëcc ci karaw gi topp ci mu ne boo ci def loolu baax na al imam al hafiz ibn hajar ci al fath rahimahullah bi muy traité sujet bi ginnaaw liñ la waxoon sànq ci al euh, ibit ak ci riwaaya al kushmayhani rahmatullah alayhi waaw léegi Euh, mu wax comme li sëriñam bi wax rahimahullah mu ne waaye mu teg ci avant avant lool mu ne wal mustahabu li ñu sopp nag al bidaatu fiihi bil yumna mooy nit ki buy buddi karaw poqataanam mu tàmbalee ko li nga xam ne mooy côté ndejoor bi parce que hadis bi ñu la waxoon kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yujibu tayammuna yaa ngi fàttale ko te gisoon ko fii ci Riyad bi yeneen ci ma lay saar saam te ñu waxoon ko ci jotaay yi ñu génn yo daa nekkoon koo xam ne dafa soppoon di ndejooru di tàmbalee ndejoor kon mu ne kon li ñu sopp boo boobaa boo koy boo koy buddi nga tàmbali li nga xamante ne mooy ndejoor bi léegi dina ñëw mais buddi ah euh, waaw li maamul yi nee na la boo watee wala nga wàññi ko wala nga nga nga nga jël euh, papier euh, dépilatoire bi teg ci xëcc mu deñ loolu lépp yow kiiwu sunna bi ñëw na waaw léegi imaamul xaafis nag mu ne ginnaaw bi waxee lool te ne tàmbalee ndijoor mu ne wayata addaa taw nit ki dina joxe asla sunnati bil xalq dina joxe cosaanu sunna mooy digil dindi karaw gi ne foofee ci poqataat bil xalq bu dee ci da koo wat wala siyamaa rawatina man yulimuhu an natf ki nga xam ne moom buddi mooy daa nekk loo xamante ne nii day metti ci moom lool ba mënu koo supporter mooy boroom xam-xam yi bu ñu la dañ koo sopp dëppoo nañ ci sopp ko mooy dëppoo buddi ah buddi lañ la wax karaw naq eh, kii poqataan yi ngi koy buddi loolu lañ d'accord loolu lañ ne loolu moom lañ sopp waaw loolu moom mooy te noonu moo gën ni ñu koy defee waaye nag mu des képp koo xam ne nag loolu vraiment dafa insupportable ci yow wala sa yaram àttanu ko wala boo ay mettit yu metti nga ciy jële bu boobaa nag loolu nag lañ lay wax ne la bu boobaa nga def xalq wala nawra nga wat wala nga jël li nga xamante ne mooy kii épilatoire boobee léegi nag mu ne waqad axraja kon euh, ku wat en karaw gañ nan nga dindi ko dañ na waaye li gën nag mooy buddi mu ne Abdullah rawatina ki nga xamante ne nii moom buddi karaw gi day metti ci moom lool mu ne waqad axraja ibn abi hatim mu ne al imam ibn abi hatim rahmatullahi alayhi daal dinay solo fii manaaqibi Shaafi'i ci téereem boobu mu def jalooray al imaam ash-Shaafi'i an Yunus ibn Abd al-A'la mu jële ci Yunus ibn Abd al-A'la rahimahullah mu ne daxaltu ala ash-Shaafi'i wa rajulun yahliqu ibtah fa qaala inni alimtu anna as-sunna an-natf walakin walakin laa uqawwi ah, ala al-wajh waaw kon nag laa aqwa laa aqwa ala al-wajh kon nag mu ngi noonee al imaam mu ne eh, eh, kii imaam mu ne eh, Yunus ibn Abd al-A'la nee na damaa dugg ci imaamu Shafi'i rahimahullah nee na bi ma duggee ci moom fekk benn waay boo xam ne moo ngi koy watal poqataanam léegi nag mu ne ma ah xam naa ne de sunna mooy buddi mooy buddi karaw gi waaye nag laa aqwa ala waaye man de. walakin la aqwa ala al waja man nekkuma koo xam ne damaa am naa kàttan ci supporter douleur u buddi bi day metti lool ci man Shafi'i léegi nag al imaam al Ghazali rahimahullah mu ne bi mu ëndee li imaam al Hafiz mu ne rahimahullah wa qaala al Ghazali al imaam al Ghazali di taalibe mais pas ñoo bokku jamono imaam al Ghazali euh, non bokk la ñoom jamono voilà wax nañ la quatre cent cinquante bi nga xam ne moom la al imam ban imam génn àddina al Mawardi <laughs> bi muy génn àddina année boobu la imam al Ghazali gane àddina te imam Shafi'i rahmatullah alayhi moom cent cinquante la juddu bi imam Abu Hanifa di génn àddina voilà kon loolu euh, foo nga xam ko kon mooy ñooñu bokkuñu jamono waaw taalibeem comme rek ñu ne man nii taalibe imam Malik comme lu mel noonu wala imam Abu Hanifa la wala yooyu voilà c'est pour wala ne buñ la ne kon taalibe mooy taalibe ndax ngir gi nga xam ne moom la bokk muy al-Ghazali mu ne al qaala al-Ghazali mu ne al imam al-Ghazali nee na rahimahullah huwa fi fi l-ibtidaa muja mu ne waaw dëgg la mooy gis nga boo koy tàmbali di buddi karaw euh, poqataan loolu début bi njaal benn bi day metti de walakin waaye yasahulu ala man i'tada waaye dina yomb ginnaaw gi ci képp koo xam ne dem na di ko miin ba ni koy miine di ko def ba ni mu koy miine kooku mbir mi day mujj dootul dootul metti goog dootu ko am te day simple ci moom mu ne wal xalqu qaala mu ne wal xalqu kaaf waaye wat tamit doy na li am na al maqsuuda ndax li ñu sant li ñu li ñu jublu ci mbir mi mooy an nazaafa mooy waaw mu ne waaye wa tuqiba waaye am nañu ne ah déet bi am na al xikma ndax daa am ab xikma daa am sagesse bu tax yonent bi alayhi salaam daal di digle ñu daal di buddi fii natfihi mooy ci karaw gi nekk ci poqataan ñu koy buddi annahu lu tax te ne loolee mahallun ma annahu mahallun lir raihati al kariha ndax poqataan daa nekk bërëb boo xam ne bërëbu euh, euh, euh, xet yu naqar yi waaw noonu muy tëjoo Euh, ba pare nit ki muy dox muy yëngatu nga xam ne day frotter wu waaw di ñaq ba pare karaw nekk fa même bu amul karaw sax dangay gis mooy moom par rapport ak yeneen partie corps bu waa ji yëkkatee poqataanam noonu te te mu xeeñ mooy karaw yoo xam ne mooy ay xet yoo xam ne naqari dañ fay dañoo nekk bërëb boo xam ne bërëbu di euh, di làqatoo di fa nekk li nga xamante ni mooy karaw yi nga xam mooy xet yu naqar yi voilà loolu la te loolu nag Ah, wa innama saw daalika te lool mu ngi jóge minal wasax yi mooy comme li ñu wax sànk rek ndax day am ay tilim tilim yooyu nekk foofee yay dajaloo foofu yajtami'u bi araq jóge ah, jóge ci ah, de ak ak ak ak ñaq ji bu ko defee fa yatalabadu mu nekk fa laay eh, laqatu foofee ba pare di di di boo ko yëkkatee mu nekk loo xam ne day gilli léegi nag fa shuri'a fiihi nat looloo tax mooy xikma bi nekk yeneen ma lay sa sa shari'a daal di yoonal foofu nag ñuy buddi karaw boogee waaw nga xam ne boo ko buddee alladi yad'ufuhu fa taxifu raihata bihi raihatu bihi bu ko defee mooy boo ko buddee bu dee buddi nga mooy ne loolu euh, euh, day day day day day affaiblir loolu te tamit mooy du teel a saxaat voilà du teel a saxaat ba pare day tax euh, xet gi daal di daal di daal daal di woyof waaw contrairement ak li nga xam ne mooy wat boo ko watee fa innahu yuqawwi ah ash-sha'r day gën a li nga xamante ne mooy karaw gi li nga ko wax mu dem waaye buy ñëwaat ah ba pare def muy gën mën a gilli bu bu bu ak salte ya fa nekk bu ko defee fa taksiru raiha bu ko defee nag mu gën a tee bari xet gu naqari li daalika ngar loolee waaw al imaam al xaafiz mu ne wa qaala ibnu daqiq al iid mu ne al imaam ibnu daqiq al iid nee na rahimahullah moo <laughs> waxoon naa la moom ak imaam an-Nawawi tuuti mais après comme que imaam an-Nawawi daa teel a moom après mbindum imaamu yi da koo jox day day yoo xool kii yoon yi léeg-léeg imaamu Nawawi wax leen mu ne man nag lii xaw ma fan la ko jële <laughs> waaw comme niñ koy <laughs> gisee ci kii euh, ci kii bi quoi <laughs> yenn yi mu ànd ak moom yenn yi mu kii euh, voilà euh, ndax waxoon naa la moom Maliki la nekkoon Shafi'i en même temps après voilà de ce fait di bind ci ñaari mazhab yi voilà moom al imaam Ibn Daqiq al-Iid rahimahullahu taala mu ne képp koo xamante ne nii daal man nadara ila al-lafzi waqafa ma'a an-nat képp koo xam ne li ngay sàmmonteel te moom ngay bàyyi xel mooy kaddu gi yonent bi saa saabu wax ma ne loolu moom li ngay fa ngay yem mooy nag fu kon ngay ngay jiital mooy buddi parce que yonent bi saa saabu buddi la waxa voilà moom moom bu doy loolu la buddi ngay def. wa man nazara ilal maanaa képp koo xam ne yow li nga bàyyi xel ak la ngay xool mooy maanaa bi mooy lan naka raw ga deñ rek ajazahu bi kulli musil musil kooku dina permettre euh, euh, karaw naq gi non karawu poqataan ñu daal di koy dindi ak lépp loo xam ne rek moom day taxaw lool dina ko mën a dina mën a dox fonction bee dina ko mën a fonction boobee mooy dina ko mën a dindi voilà te loolu mooy wat ak tamit moo xam tondeuse wala li nga xam ne ab paaka wala li nga xamante ne mooy ab ciseau yooyu nga xamante ne nii wala yi nga xamante ne mooy Euh, euh, def ci crème épilatoire après wat yooyu yëpp c'est wat a yem rek voilà wala nga jël li nga xamante ne mooy waaja euh, mooy affaire bële ñu la doon wax voilà kii épilatoire boobu kay nawra gi nga xam ne da ngay jël taf ko ci teg ko ci xëcc mu ànd ak karaw gi mu ne ku xoole côté boobu moom waaw di nga ne lépp luñ ko dindee rek comme que mooy daal mooy nañ dina karaw gi deñ nañ dindi karaw gi foofu rek bu boobaa da Eh, di nga ne eh, ku xoole maanaa bi da nga ne luñ ko dindee waax na léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la wax lool moom eh, al imam ibn daqiq al iid rahimahullah mu ne nag waaye mu ne nag euh, malgré tout ça nag lakin buyyina anna natfa maqsurun min jihatil maana leer na te mooy comme wax ji ñu wax sànq ne bu dee buddi bi day gën a woyofal xet gi te day tax karaw gi du teel a ñëwaat alors que bu dee wat moom day teel a ñëw voilà ak yooyu léegi nag mu ne bu dee côté boobu leer nag que ne nag ah budd kon buddi gi dañ ko dañ ko dañ ciw jublu charin ashari'u alayhi salaam dañ ko ciy jublu ndax maanaa bi nga xam ne moom la denc ndax lan ngir. côté boobee euh, bërëb boobee ci doomu euh, euh, yaramu doomu aadama bi alayhi salaatu salaam mu bañ a nekk loo xamante ne nii yu naqar yi dañ fay gaaw di fa jógee ci bu dee dafa buddi moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne nat fu voilà ne buddi te waxul wat xalqul ibit comme ni mu waxe xalqul aana kon nag mu ngi noone eh, kon eh, loolu laal imaamu ibnu daqiq al-Iid rahmatullah alayhi kon mu ne maanaa bi loolu mooy daal bu dee loolu moom leer na nag ne leeluñ ci soxla la waaw ndax kat bu dee ne nafs bi daa ñëw fa inna mawrida an-nafs idha ihtamala ma'nan munasiban yahtamilu an yakuna maqsudan fi al-hukm la yutrak waaw walladhi yaqumu maqama an-natf fi dhalika an-nawra lakinnahu yuriqqu al-jild faqad yata'adha sahibuhu bihi wala siyama idha kana jilduhu raqiqa al imam al al al al lu euh, tudd Ibn Daqiq mu ne ndax parce que bu dee euh, ab texte xadis euh, alquran wala xadis dafa rot ba pare moom li muy tax muy wax mu ne mu yenu maanaa boo xamante ne bu approprié la boo xam ne moom mën na yenu ne lii lañ ci jublu te leer na ci acte bi loolu kenn du ko fi bàyyi di dem ci leneen waaw mu ne nag li nga xam ne mën na taxaw place li nga xam ne mooy buddi mooy nawra xam nga nawra moo gën a jege eh, ginnaaw buddi moo gën a jege eh, wat parce que wat da ngay ñëw dégganti mbir nawra dëgg la mooy parce que da nga ko ciy teg xëcc ko mooy ba mu ngi mel dafa da këyit gi da ko ciy teg boo ko xëccee mu buddee ndoole alors que buddi bi mooy par da ngay jël di buddi ne léegi nag euh, euh, par benn benn léegi nag mu def waaw euh, léegi nan lañ koy defe ñu ne la loolu tamit mooy comme li imaam wax mooy tàmbalee ndejoor ndax xadiis biñ la wax sànq bu boobaa nag al imaam rahimahullah mu ne bu boobaa nit ki na jël li nga xamante ne nii mooy loxo euh, euh, li nga xamante ne nii na jël loxo euh, non non non loolu laa bëggoon a wax voilà mooy mooy tàmbalee d'abord voilà mooy tàmbalee ndejoor mooy est-ce que d'abord balaa balaa balaa loolu mooy nit ki est-ce que mën na ci kii nu mu tudd laaj ndimbal waaw laaj nit ne ko bon boo koo xamante ne nii eh, man nga ko laaj ah ngir mu daal di lay dimbali daal di lay defal loo quoi hmm? <laughs> waaw ñu ne la si imam eh, Shafi'i lan la lan la lan la Yunus ibn Abdil A'la wax même bu dee ñeene dañ naan loolu bon day mel ni day wàcc ak muru ah dañ naan loolu yëpp dañ ko daraa ci daraa ci amul waaw loolu moom dëgërul imaamu Nawawi mu ngi wax wax ju mel noonu waaye loolu dana la dëgërul que ne waaw ñu lay watal sa poqataan loolu day xaw a dindi ak muru a dindi ko parce que bu ko doon dindi lan la ko sëriñ bi al imaamu Shafi'i di def loo nit waaw mooy loolu mën naa nekk mais sauf ko bu boobaa euh, comme liñ la waxoon mooy nit man na laa watal sa poqataan voilà bu dee koo xam ne kooku seqal la ko kii ak tamit bu dee sa soxna man na la ko defal rien que même sa rakk bu jigéen sax wala sa mag bu jigéen loolu lépp mën naa nekk loolu daraa ci loolu lépp mooy képp koo xam ne zu mahram la loolu mën naa nekk loo xamante ne lu mën a nekk la euh, te dara la nekkul bokkul ak naq voilà naq moom waxoon naa lool ki la ko mën a defal kenn la yow nga mën ko koo defal kenn la du ngeen ñaar du ngeen ñett voilà ah xanaa nga am soxna yu bari te bu boobaa du ñoom ñëppay toogandoo di la ko defandoo noo yàgg boo nekkee ci kenn gi waaw mu defal la boo nee ci keneen fekk nga amaat ko tamit nga sàkku ko ci moom mu defal la voilà xanaa ci loolu waaye mooy. manula amum ñeent am ab ab ñetteel boo xamante ni mooy leen di ñetteel bu ngeen koy def loolu la nekk voilà voilà xaw ma yaa koy watal wala moom loolu lépp mooy loolu lu jar alors que pokataan bokkul loolu moo tax al imam al Shafi'i eh, di ut ko defal nii voilà kon nag loolu lu ama am solo la ah, eh, léegi mu des léegi nan la koy dindee mooy boo tàmbalee loxo ndejoor mooy bil yadil yumna sa loxo ndejoor ngay fexe dindee sa buddee sa poqataanu ndejoor waaw imaam al mu ne wa al-bidaa'atu fi izaalati bil yadil yumna wa yuzilu ma fil yumna bil asaabi' al-yusra wa al-yusra in amkana wa illa fa bil yumna mu ne da ngay tàmbalee sopp nañ nga tàmbalee li nga xam ne mooy ndejoor booy dindi fi izaalati boo ko dindi ci yadul yumna waaye nan laay dindi nan laay jàppe ban ban loxo laay jàppe ban yan baaraam laay jàppe di xëcc loolu di ko di ko di ko buddi ah, mu ne wa yuzilu ma fil yumna bi asabi'il yusra waaye na ko defe ak li nga xam ne mooy baaraami càmmoñ bi ndax lan ndax dindi euh, ndax foofu xet yéeg yooyu ak yu mel noonu surtout euh, boo koy dindi li gën mooy nga defe ko loo xam ne càmmoñ la yoo xam ne du teraanga mooy bon karaw yooyu xam nga du lu nekk ci teraanga te ak tayammun mooy ndejooru daa nekk ci yoo xam ne yoo xam ne teraanga la lañ koy defee kon même buñ la nee da booy tàmbali sa poqataanu ndejoor ngay tàmbalee mais buddi ko ak sa loxo càmmoñ mu ne waaye naka noonu al yusra naka noonu euh, sa loxo càmmoñ bi fexeel nga buddi koog sa loxo càmmoñ waaw nga jël yëkkati noonu bu dee nag manu la nekk mu ne wa illaa fa yu naa ndax lool manu la nekk nga defe ko sa loxo ndejoor lu koy buddee loolu mooy li nga xam ne mooy na léegi nag képp koo xam ne manoo loolu bi gën a jege comme liñ la wax sànq mooy nawra moo gën a jege voilà mooy teg ki papier épilatoire boobu xëcc waaye bu dee boobu it nit ki euh, euh, ndax lool am na ñoo xam ne tamit day moo tax imam Ibn Daqiq ne lool non seulement man na taxaw waaye nag e, yu riqul jilda de day day day day day woyofal yaram bi waaw waaw da koy da koy kii de waaw kon nag e, mu ne rawatina bu dee nit ki daa nekk koo xam ne ku yaramam nooy la xam nga ñoo xam ne am na ñoo xam ne seen yaram dafa gën a e, woyof que ñeneen ñi waaw su mu ne surtout ñooñu bu boobaa kooku bu dee wat tamit mën naa wat bu boobaa wallahu taala alam kon nag mu ngi noonu léegi eh, nit ki kañ la koy wan ñaata dañ naan la waqata hadith sayna anas boobu day ndikkaat ba léegi waaye loolu waxoon nañ la ko waxati la ko ne ko tekkiwul jamais ke ne léegi yow da di xër di xër ba quarante jours yi daal di weesu déedéet mooy yonent bi alay saa saam loolu sayna anas wax te mooy hadith sayna imam muslim bi ah, waaw imam ahmad solo na ko ak al imam abu dawud at-tirmidhi ak an-Nasaa'i ibnu Maaja waa waa arba'a yëpp solo nañ ko mooy xadis boobu di xadisu ki nga xamante ne nii mooy euh, Jaafar ibnu Sulaymaan ah, euh, léegi mu jële woon euh, an Abi Imraan al-Jawni moom mu jële woon ci Anas ibnu Maalik radiyallahu anhu imaam Muslim da ko kitaabu tahaara ci côté xadis Abu Hurayra bi moom la ci teg voilà après Abu Hurayra moom la njëkk indi ci baabu fitra buntu bi Euh, lenn ci ñu raax yi tudde xisaalul Abu Hurayra la indi ñaari version après teg hadis sayna Anas ngir wane ne loolu euh, waqata euh, lana fi qas ash bi ka yonent bay saa saam sax utal nañu dëxal ci wàññi ay naanu wa taqlimil alfaar ak lelli ay we wa nat fil ibit ak nat fil ibit ah, ak li nga xamante ne mooy buddi li nga xamante ne ni mooy karaw foqataan wa xalqil aana ak wat naanu eh, naq an la natruka akthara min arba'ina lay ñu bañ koo bàyyi lu ëpp ñeent fukki guddi loolu noonu waxoon nañ la ne loolu waxuñ la ne da ngay bàyyi ba boobu mooy yow bu ko dépassé lañ la wax mais bu dee saa boo ko eh, gisee ne ah sa poqataan bi kat mu ngi commencé di bari karaw ba pare xet gu naqari goo xam ne da nga kii loraate eh, loolu day nekk lu ràññeeku nit ki daal di koy def même léegi tamit di xalaataale tamit bañ a lor sa partenaire bu dee soxna nga am wala yow soxna si sa boroom kër léegi nag loolu tamit lañ waxoon fële këri nit ki euh, bu dee ne boroom këram day nekk farata fenn bu dee boroom këram moo ko wax moom soxna si ne ko ngir mu wat li nga xam ne mooy karawu na xam bi loolu day nekk farata li ko Maliki Shafi'i rahmatullah di waxe dañ naan même wax yooyu moo am si mooy même même xikma boobu boo ko toppee moom ngay wax fii parce que bu dee ne karaw poqataan gi day ñëw bay gene tamit euh, boroom kër gi euh, mu sàkku ki nga xamante ne mooy soxnaam mu daal di koy wat loolu it jege na ko euh, dina ko jege wallahu taala alam waaye tamit ku góor ki tamit waxuñu yow nga nekk koo xam ne ab tatan leer nga voilà soxna si bon am na ker kersaay wax la ko saabu ñëwee rek voilà kottu ko noonu sa waay mu ngi yëg waay yow mu ngi waaja këm ndax sa xetu toqataan yu xesaw yi yooyu tamit c'est pas jaadu quoi non loolu civilisé wu quoi voilà waaw loolu tamit euh, yow laa darara wala dirara bul lore te bul loraatee voilà moo la al imam Ibn Arabi doon wax waxam jeene yooyu moom boo ko bàyyee yii boo ko deful yow yow yow yow yow yow yow ci melokaanu doomu aadama ci kese da nga koy génn rawatina yàlla tere ak jullit voilà moo tax yii ay hygiène corporelle yoo corporelle yi nga xam ne ket gi nga xam ne nit ki noonu la war a sete ci ak ak bitim loolu bu ñu ko sàggane moo tax sharia daal di koy teg yonent bi alayhi salaatu wa salaam boroomam tabaaraka wa yenoon ci moom ak bokkam yi alayhimu salaatu wa salaam tegoon leen ci lii melale woon leen nii kon nag loolu mooy li nga xamante ne nii loolu la eh, wallahu taala a'lam waaw eh? Euh, kon ci kaw noonu kon jeexal nañu li nga xam ne moo jëm ci ñeenteel bi di natful ibti bi di ñëw ñu gis juróomeel bi nag ci xadiisu sayna Abu Hurayra bi bi nga xam ne moom moo ci mujj muy qassu shaari bi après ñu dell ñu jàll ci yeneen yi insha allahu taala muy wàññi moustache yi wala daal di leen wat